ash-Shaafi'i rahimahullahu ta'ala fi kitaabihi Riyaadu s-Saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaatu wa salaam alhamdulillah fi albaabi alxaamisi wassamaaniin ba'dal mi'a wa an abii hurayrata radiyallaahu ta'aalaa anhu annahu qaala sami'tu rasuulallaahi sallallaahu alayhi wa sallam yaquulu inna ummatii yud'awna yawmal qiyaamati ghurran muhajjaliina min aathaaril wuduu' faman istataa'a minkum an yutiila ghurratahu falyaf'al muttafaqun alayhi kon al-imaamu al-haafizu an-nawawiyu rahimahullahu ta'aala ginnaaw biñ gisee ci suñu jotaay bii ñu génn euh, mbambastal bimu defoon muy laayim indi woon ci kitaabu muy euh, <coughs> kitaabul fadaa'il waaye chapitre cent quatre-vingt-cinq bi téeméer ak juróom ñett fukk ak juróom mu ne woon baabu fadlil wudu bunt bi doon wax ci ngëneelu njàpp eh, taxawoon nañ ba gisoon li nga xamante ne nii mooy <coughs> eh, li nga xam ne moom la ci indi woon muy laaya suuratul maa'ida bi nekk numéro six mu ne woon qaala allahu taala yaa ayyuhal ladiina aamanuu idaa qumtum ilas salaah bani mu jeexa walillahi alhamdu wal minna defaale woon nañ benn mu mbësal bu ndaw <clears throat> ci wàllu alwudu ak yooyu walillahi alhamdu wal minna tey comme niñ ko wax woon ñu war dugg ci neuf hadith yi nga xam ne juróom-ñeent hadith yi nga xam ne moom la fi indi ñu tàmbali ko tey euh, tàmbalee ko hadith mille vingt-quatre <coughs> muy junni ak ñaar fukk ñeent mu ne waan abi hurayrata mu ne nag xadiis yooyu bi ci njëkk mooy saydna abu hurayra mu ngi jële saydna abu hurayra radiyallahu anhu annahu qaala nee na sami'tu rasulallah mu ne dégg naa ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallama yaqulu mu naan inna ummati mu ne dëgg-dëgg samaw xedde yud'awna dees na leen woo yawmal qiyaamati bésub taxawaay bi xurran ñu pel la seen xar kanam ya leer lii na seen tànk ya ak ya nga xamante ne ñooy seen loxo ya daal di leer min asaaril wudu ci jeexital li nga xam ne mooy njàpp nga nga xam ne moom lañu doon def ca kaw suuf mu ne nag fami famani satan ak képp koo xam ne man na minkum ci yéen ay yutiila mu guddal ghurratahu ak pellam leer googee nga xam ne di tukkee ca cëru njàpp ya rawatina ngay nekk ca xar kanam nga waaye ak yeneen yi yim tudd mooy muhajjal yi na ca tànke ñuy raxas ak loxo ya ak yëpp képp ku man guddal loolee fal yafaal na ko def mu ne xadiis bi muttafaqun alayhi <coughs> al imaam al xaafiz bu Bukhari na ko noon al imaam Muslim Abul Husayn rahmatullahi alayhim daal dinañ koy bokk solo kon laaj bu njëkk bi mooy <clears throat> est-ce que ñoom ñaar doon nga solo ñu la déedéet xadiis bii de <clears throat> ñoom nekk ñoo xam dañ ci wéet al Malik euh, solo na ko te xadiis bi dinañ ñëw léegi daa am loo xamante ne nii Euh, moo ko waraloon bi ko yonent bi alayhi salaatu wassalaam di wax al imaamu Malik solo na ko ci kitaabu salaa jaami'ul wudu <coughs> naka noon solo na ko al imaamu Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal rahmatullahi ala al jamii' al imaamu an-Nasaa'i solo na ko naka noon al imaamu ibn Maaja al Qazwiini rahmatullahi ala al jamii' ku mel ni ñoom al imaam ibn Hibbaan al imaam ibn Xuzayma rahmatullahi ala al-jamii' ñoom ñëpp solo lañu al-imaam al-haafiz al-Buxaari rahimahullahu ta'aala benn bërëb kese la ko indi muy kitaabul wudu baabu fadlil wudu mu ne haddathanaa Yahya ibn Bukayr mu ne nettali nañu suñu sëriñ di Yahya ibn Bukayr di Yahya ibn Abdillah ibn Bukayr al-Qurashi al-Makhzumi Abu Zakariya al-Misri rahmatullahi alayhi qala mu ne haddathana al-Layth mu ne ki nga xam ne moo ñu nettali mooy al-Layth di al-Layth ibn Sa'd ibn Abdirrahman al-Fahmi Abu al-Harith al-Misri al-Faqih rahmatullahi alayhi an Khalid moo ko jëlee ci Khalid di Khalid ibn Yazid al-Jumahi ñi ne as-Saksaki Abu Abdirrahim al-Misri al-Iskandarani nga gis ne ñett tàllale bi ñett ñii ci kaw ñoom ñi min ahli misr boroom xam-xam waa misr mooy tàllale misr la an Sa'id an waa misr <coughs> an Sa'id ibn abi hilal moo ko jële ci kuñ naan Sa'id ibn abi al moom it al-Misri rahmatullahi alayhi cosaano xam ne mooy Madinatul Munawwara mooy waa misr la an Nu'aym an Nu'aym al-Mujmir mu jëla ko ci Nu'aym ibn Abdillah al-Mujmir Abu Abdillah al-Adawi mawlaahum rahmatul dañuy wax Mujammir tamit al-Mujmir rahmatullahi alayhi annahu qaala raqiitu ma'a Abi Hurayrata dañu yéeg moom nii la ko soloowe dañu damaa yéeg waaw ak Seydina Abu Hurayra ala zahril masjidi ci téegu jàkka ji mooy jàkkaa Yonent saa salaam ci kaw waaw fu lañu yéeg mu leer na nekkuloon ay sàkket temps yi <laughs> nekkuloon arishun ka arishi Musa <laughs> bañ koy door a defal nga xam ne jaridu nax lii nga xam ne taw bi bu tawoon muy senn muy génn kii ba yoneen saasam doon sujjóot ci ban bi wute na mooy defar nañ ko ba nga xamante ne nit mën na faa yéeg taxaw fa waaw nekk fa waaw comme boo demee Medinatul war a léegi moom mbir yi daa gën te yokku waaw mu ne damaa yéeg ànd ak Seydina Abu Hurayra ala zahri ci kaw tuwaawu euh, jàkka ji ci kaw jàkka ji fa amu jàpp ca kaw waaw mooy jàppe ca kaw waaw loolu ci njàngale ñuy wax ne jàkk kon jàpp ci kaw jàkka loolu naa ne <laughs> ginnaaw gi mu ne inni sami'tu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam yaqul man di dégg naa ne sallallahu alayhi di wax inna ummati yud'awna yawma al-qiyamati ghurran muhajjalina min athari al faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al voilà nii la ko al imam ëndee nii kanta al imam Muslim Abul Husayn rahmatullahi alayhi moom eh, da ko indi eh, eh, dajale leen waaw ah, hadis deux cent quarante six indi ci ñaar deux cent quarante sept yooyu yëpp foofu da ko dajale moom al imam al Muslim indi na ci lu tolloog li nga xam ne mooy euh, cinq version léegi ñu xool ci benn <coughs> ta ci taxrij bi ñuy taxaw euh, version wam yi dañu dañoo am dinañu am solo lool waaye moom al imaamu muslim rahmatullah alayhi mu ngi ko ni kitaabu tahaara baabu istihbaab itaalati al-ghurra wa tahjiil fi al-wudu moom kitaabu tahaara rek la def surah yi mel ni imaam an-Nawawi ñoo ci def lool hmm? léegi euh, Euh, euh, version yim sindi nag dafa bari waaw euh, <laughs> xoola benn bi xoolal te yii nii yëpp dinañ leen soxla après mu ne al imam bu ñu ëndee bi mu njëkk indi mu ne hadathani imam muslim nettali na mu abu kurayb muhammad ibn al ala mu ne nettali na suñu sëriñ di abu kurayb di muhammad ibn al ala wal qasim ibn zakariya hmm? waaye bi gën a niroog bi mooy mooy bi ci tegu waaye niñ jël bi Abu Kurayb bi Muhammad ibn al-Ala ibn Kurayb al-Hamadani al-Kufi sëriñ wa kutubu sitta rahmatullahi ala al-jami' wal Qasim ibn Zakariya ibn Dinar ci ñetti sëriñ la ko jël ak sama beneen sëriñ di al-Qasim ibn Zakariya ibn Dinar al-Qasim ibn Zakariya ibn Dinar al-Qurashi Abu Muhammad al-Kufi at-Tahan rahmatullahi alayhi wa Abd ibn Humayd ak ki nga xam ne mooy Abd ibn Humayd ibn Nasr Abu Muhammad al-Kissi rahmatullahi alayhi qaalu mu ne ñoom ñëpp nee nañ haddathana Khalid ibn Makhlad ñu ne ki leen nettali mooy Khalid ibn Makhlad de Khalid ibn Makhlad al-Qatwani wala al-Qutwani Abul Haythami al-Bajali mawlahum al-Kufi rahmatullahi alayhi an Sulayman ibn Bilal moo ko jëlee ko kuñ naan Sulaymaan ibn Bilaal al-Qurashi at-Taymi mawlaam Abu Muhammad nekkoon ci borom xam-xamu Medina yi ak imaamu Maalik ñoo dëkkoon Medina ñoo fa nekkoon hmm? ah, kii eh, mooy eh, waajuru eh, ki nga xam ne moo doon script Yahya ibn Sa'id ah, muy Ayyub ibn Sulaymaan ibn Bilaal mi doon bindool Yahya ibn Sa'id kii mooy baayam di Sulaymaan ibn Bilal rahmatullahi alayhi kon qaala mu ne haddathani mu ne nettali na ma Umaara ibn Ghaziya al-Ansari mu ne ki ma nettali man dong mooy Umaara ibn Ghaziya al-Ansari di Umaara ibn Ghaziya ibn al-Harith ibn Amr ibn Ghaziya ibn Amr ibn Tha'laba ibn Khamsa ibn Mabdhul ibn Ghanm ibn Mazin ibn an-Najjar al-Ansari al-Mazini al-Madani rahmatullahi alayhi an Nu'aym ibn Abdillah al-Mujmir muy Nu'aym min gisoon sànq rahmatullah alayhi annahu qaala ra'aytu ra'aytu Aba Hurayrata mu ne fii dana dama gis Aba Hurayrata yatawadda damaa gis Seydina Abu Hurayra muy muy jàpp fa ghasala wajhahu mu raxas xar kanam fa asbagha al-wudu mu matal jàpp gi summa ghasala yadahu mooy mu matal raxas ga muy raxas xar kanam summa ginnaaw gi ghasala mu raxas yadahu al-yumna loxo ndeyjooram bi hatta ashra'a ila al-'adud ba ni muy ñëwee ba ci <laughs> mooy fi naan doole ji waaw commencé foofu dem fa di raxas di raxas ba foofule way ah <laughs> yóbbu ndox mi ba foofule ci kaw mooy boo weesoo conc yi hein di yéeg nag waaw ba fañ naan doole gi <laughs> jëm ca mbagg ma foofule ca bi jëm te mbagg mi ak li nga xamante ne mooy conc yi summa yadahu ginnaaw gi loolu la def loxo ndeyjooram summa yadahu yusra ginnaaw gi loxo càmmoñam hatta ashra fil adud boobu mu def comme ni mu defee raxas euh, jóge ca baaraamul loxo ya raxas weesu coon ciy dem ba ca doo ba dugg ca doole ya di ko raxas foofee su ma ra'sahu ginnaaw gi masaha boppam summa ghasala rijlahu al-yumna ginnaaw gi mu daal di euh, raxas tànku ndeyjooram hatta ashra fi saaq ba ñëw ba ci yeel dépassé déjoor yi <laughs> léegi daal daal di di dem ci ci ci li nga xam ne mooy <laughs> ca ca ca ca euh, yeel ya summa ginnaaw gi mu raga euh, tànkam bi nga xam ne mooy bu càmmoñ bi hatta ashra fi saq ba ni muy tàmbalee dem ji beneen euh, moom ca yeelu càmmoñ ba summa qaala ginnaaw gi mu ne hakaza naka nii man Abu Hurayra ay tulaa gis rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yatawadda yonent sallallahu alayhi wa sallam di jàpp wa qaala mu ne qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam mu ne yonent sallallahu alayhi wa sallam ne nee na antumul ghurrul muhajjalun yéen yéen yi nga xam ne da ngeen a pell leer nañ ci seen bërëbu njàppukaay yi waaw loolu lay wax ah yawmal qiyaamati bisub taxawaay ba min isbaaxi lu ko waral mooy ci matal gi ngeen di matal al wudu jàpp gi faman istata'a képp ku man minkum ci yéen fal yutil ghurratahu wa tahjila na yokku li nga xam ne mooy ghurratahu mooy ak pellam mooy kon comme que euh, bërëb yi ngay raxas euh, ci njàpp gi day waral sa weer yawmal qiyam kon nag loo ci gën a yokku kon foofee comme bu dee ci loxoy conc bi du dépasser foofu bu dee ci tànk yi ca tës ca ca déjjooree nga dépassé ko loolu la lay wax <laughs> bu dee tamit ci xar kanam gi bon nga laalaale ci karaw gi te loolu moom ñeneen ñi waxul itaala sax comme maalikee yi comme ñu koy gisee ci masala yi rahmatullah ñoom d'accord nañ ndax maa laa yatimul ya waajibu illaa bihi fa huwa waajib ndax li nga xam dafa war bu euh, bu dee ne du mat lu dul parce que mënoo raxas xar kanam gi te doo laalaale karawu naasiya bi ci kaw tuuti. sinon man ngaa ba a mooy da ngay risqué wu bañ a raxas foofu te dañ laa war a raxasloo xar kanam bi ah kon eh, mu ne ku mën a guddal loolee na ko def eh, ghurratahu tellam ci xar tax jii tahjilahu ak tànk yeeg loxo yeeg yooyu yëpp na ko def léegi nag lii la imam muslim njëkk indi après mu teg ci beneen xadis mu ne wa hadathani Harun ibn Sa'id beneen version mu ne te nettali nañu nettali na ma man donc sama sëriñ di Harun ibn ne sa ayli di Harun ibn Sa'id ibn al-Haytham ibn ibn al-Haytham ibn Fayruz as-Sa'di mawlaahum Abu Ja'far al-Misri rahmatullah alayhi qala haddathani mu ne nettalema ibn Wahb muy Abdallah ibn Wahb ibn Muslim al-Qurashi al-Fihri Abu Muhammad moom it al-Misri qala mu ne akhbarani mu ne nettale man dong Amr ibn al-Harith ñi Amr ibn al-Harith ibn Yaqub ibn Abdillah al-Ansari mawlaahum Abu Umayya waaye moom it al-Misri al-mawla ah, moom itam misri la woon an Sa'id ibn Abi Hilal mu jëla ko ci Sa'id ibn Abi Hilal al-Laythi gisoon nañ ko sànq ci jàllale bu le ma xam ne <coughs> misri la nga gis ni ñi ñépp waa misri la an Nu'aym ibn Abdillah gis nañ ko sànq annahu ra'a Aba Hurayra yatawadda mu ne moom dafa gis yonent ba eh, Sayyidina Abu Hurayra radiyallahu anhu di jàpp fa ghasala wajhahu moo raxasaa kanam wa yadayhi wayadee ak ñaari loxo mi hatta kaada ba tuutee des yablughul mankibay ba tuutee des mu loxo bu ci nekk mu ànd ca mbagg ya mooy ashra adud mooy kon adud ya da koo doon raxas di dem di yéeg <laughs> voilà summa xasala jëm ca ca mbagg ma summa ginnaaw gi xasala mu raxas rijlayhi ñaari tànkam yi hatta rafa'a ba mu ngi koy yëkkati ila saaqayni ci ñaari eh, yeel ya ku nekk tànk bu nekk ca yeel ya summa qaala mu ne sami'tu ginnaaw gi sayna Abu Hurayra mu ne sami'tu dégg naa ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam yaqulu mu naan inna ummati ya'tuuna gis nga riwaaya biñ yor ci bi mooy bu euh, imaamul Buxaari bi inna ummati yud'awna dees leen di woo sama xedde dañ leen di woo fii nag mu ne inna ummati yoneen saa sam ne na sama xedde yu ya'tuuna dina ñuy dikk yawmal qiyaamati bésub taxawaay bi xurran pell muhajjaliina ci seen bërëbu xurran ci seen xarkanam yi muhajjaliina ci seen tànk yeeg ndëggu tànk ak seen seen tànk ak seen loxo yi Abdullah lu ko waral min tukkee asaril wudu jeexitalu gis nga bu imaamul Buxaari bi min asaril wudu lii min asaril wudu ci jeexitalu njàpp gi faman istata kon képp ku man minkum ci yéen an yutila mu guddal ghurratahu ak pellam falyafan la ko def kon ci gàttal lii mooy taxrij bi imaam Muslim indi leneen bon euh, ata nga ne ma xaara parce yaa ngi naan Eh, da nga doon wax ne am na hadis bi daa am lu ko waral waa loolu est ce que mënoo ci ñëw ma ne la waawow waawow wax nga dégg nañ ci ñëw bu ko defee ñu xool loolu dina baax ci njàngat yeeg yooyu ñu xam ko boo xoola version imaamu Malik rahmatullahi alayhi hmm? mu ne mu ne wa mooy imaamu Malik mu jële an al-Alaa ibn Abdirahman ah, eh, gis nañ ko sànq non gisuñu ko al-Alaa ibn Abdirahman ibn Yaqub ah, Abu Shibl al-Madani an abiihi al-Alaa jële ci baay Abdurrahmaan ibn Yaaqub al-Juhani al-Madani rahmatullahi alayhi an Abii Hurayrata radiyallahu ta'aala anhu anna rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam xaraja ilal maqbara waaw hadiis bi nii la tàmbal waaw kay hadiis bi daa am lu ko war a woon yeneen saa sax dafa génn dem ci almeeri fa qaala mu ne assalaamu alaykum daara qawmin mu'miniin wa inna inshaa allahu bikum laahiquun wadidtu annii qad ra'aytu ixwaananaa allah <laughs> yonent bi sa salaatu salaam dafa bi mu génnee dane mu ñëw ci bàmmeel yi mu ne assalaamu alaykum yal na jàmm mu nekk ci seen kaw daara qawmin kërëg ay nit ñoo xam ne mu'miniina way ngëm yàlla lañ wa inna te ñun ñii de insha allah waaw soob na yàlla ba pare waaw bu soobee yàlla mooy fii ngeen tëdd dañuy tëdd si mais waxul faatu gi soit fii lañuy tëdd waaye bu àndaa faatu gi moom lool soob na yàlla ba pare bu soobee yàlla ci seen wet la ñuy ñëw tëdd waaw inshaa allahu wa inna ta ñun inshaa allahu bikum laahiqun waaw ñu ngi ñëw ci seen gannaaw di eh, di leen topp si mooy ni ngeen leen suule fii ñu ni tam bés dina ñëw ñu suul ñu fa qaalu ñu ne moo ñu faat fa qaalu ñu ne ya rasulallah sahaaba yam àndaloon ci bàmmeel ya ca almeer ya baqi ne ko waa yeneen saa mu ne moo mu tekki waditu soppoon naa lool man rasulullah sallallahu alayhi wa sallam waaw anni ka man qad ra'aytu ma gisoon ixwaanana suñu mbokk yi aka neexoon ma gisoon suñu mbokk yi waay fa qaalu sahaaba yam ne ne ko ya rasulallah waaw yow ndawal yàlla saa salam ixwaanik ndax ñun ñii di sa sahaaba yi nekkuñ say mbokk qaala bal antum ashaabi mu ne waaw mooy samay mbokk ngeen voilà waaye yéen da ngeen a am leneen yéen yéenay antum yéen asxaab yi samay àndandoo man waaye ñi tax may wax sama mbokk yu ngay ya tax ñuy wax naa ixwanuna alladina lam yatu ba'd kanta sama mbokk yi ma jublu nii naan aka sooboon ma gis leen ndax bu doon yéen moom jaxul may wax ndax maa ngi leen di gis waaw mooy lool dafa leer ba pare yàlla may na ma loolu ba pare boole ma beneen daraja yu ngeen am mooy di ànd ak man di ma dimbali waaye nag dafa am ñeneen ñoo xam ne suñuy mbokk ñooñu ak a ñoo so ak a ak maa bëggoon man yeneen tubaab yi saa saam gisul leen waay waaw. kon nag mu ne wa ixwaanunaa sumay mbokk suñuy mbokk yi alladina mooy ña nga xam ne lam yatu baade ñi may jublu fii ci wax bi mooy ñi nga xam ne ñëwaguñu waaw borom bi feeñalagu leen jamono juddooguñu wa ana te sama gannaaw la ñuy ñëw yonent ba lay saasaam wa ana taman faratuhum alal xawdi maa ngi leen di jiitu bu ma génnee àddina maa ngi leen di xaar ca sama mbalka ma sama mbokk yi nga xam ne dañoo nekk ci sama diine ji doxal li ma doxal ñooñu atamaa nam woon waaye gisoon leen bëggoon leen a gis nañu yëg ne nag ñoom fu ñu man di nekk man maa ngi leen di xaar ca mbalka ma allahu akbar ngir di leen nandal fa qaalu yeneen bi alayi saatu salam sahaaba ye na ko ya rasulallah léegi nag yonent bi saa saam yi na ko mais kayfa ta'rifu man ya'ti ba'daka min ummati na ko mais yonent saa salaam nan ngay xàmmeewe ñi nga xam ne dañuy ñëw sa gannaaw bokk ci sa xeet mais loolu nan nga leen di xàmmeewe parce que bu dee ñun moom boo leen gisee bon du du ñoo ñu doon dundu xam nga ñu xam suñu kër yi xam ñu tudd xam suñu baay yeeg loolu wala suñu ndey yi wala même bu dee yooyu booy yooyu mais ñi nga xam ne ñoom hmm? ñu ne waa loolu moom ñan nga leen di xamee yonent saa salaam xaala yeneen saa saa ne ara'ayta law kaana li rajulin xaylun ghurrun muhajjala ne imagine leen seet rek bu doon ne benn waaye dafa amoon ay fas yoo xam ne dañoo pell xam nga pell ci fas lañuy ñuy jóge ci cosaan bi ci fas la mooy weex weex biy nekk ci jëwu fas mu ne imagine leen bu kenn amoon ay fas ak pell bo kii fas comme ngélému nga xam day ñuul ak ñoom jakeer yëpp euh, nga gis jëbi am lu weex man na benn bi eh, ngele mu day ñuul jibi jëbi nga gis mu weex am lu weex ci jëbi jakeer day xonq waaye man na am tamit lu weex loolu loolu di weex noonu ci la xurr ci la jóge mais loolu dañ ñëw ci jataa bii ni ñëw bu ñëw ci wàllu baat yeeg ak tamit ci wàllu njànjati mais nañ jàll ngir mu gën a gaaw ndax taxrij bi daa xaw a tuuti mu ne ndax bu kenn amoon fas woo xam ne dafa am weex weex ci jëbi ah muhajjala ghurran jala leer fii xaylin duhmin buum nekk ci ay yeneen fas yoo xam ne ñoom amuñu loolu yii dañoo doomu taal yii ñuul yii mel neneen waaye amuñu benn bu ci am comme ay fasam lu weex loolu alaa ya'rifu xayla ndax waajoon bu ñëwee gis fas yëpp est-ce que du xam ne ay fasam qaalu balaa ñu ne ko ah kay yeneen saa salaam mu ne nag ya rasulallah qaala mu ne fa innahum gis nga sama xeet bu ñuy ñëw ñi nga xam ne boroom bi deful sax ma gis leen nii ci jamono nii instant bi fa innahum ñoom yàttuuna dañuy dikk yawmal qiyaamati bésub taxawaay ba ghurran pell muhajjaliina weex tàll minal wudu ci njàpp yi mooy fépp bu ñu doon raxas bu ñuy jàpp bu ñu dekkee yawmal qiyaam day weex tàll leer nekk moo gën a leer làmp wa anata man faratuhum maay ka nga xam ne maa ngi leen di jiitu di leen xaaraalal xaw bi ca sama mbalka ba fala yuzaadanna rajulun an hawdi waaw kama yuzaadul ba'iru dool waaw mu ne ah maa ngi leen di artu nag bu ñu dàq kenn ca sama mbalka ma comme ni ñuy dàqe géléem gi nga xamante ne dafa réer unaa diihim ma leen di wax alaa halumma ayeen ñëw leen fii alaa halumma ñëw leen ñëw leen ñëw leen alaa halumma ñëw leen waaw parce que yonent saa salaam bés boobu xamal nañu ne day taxaw ci mbalkame di xaar nit ñi am ñoo xam ne ci ay xeetam lañ bokk di ñëw malaaka di leen dàq aywa jóge leen fii yéen moom mbalkame du pour yéen di leen dàq jóge leen yeneen saa salaam naan leen waaye ñii sama xeet lañ bokk mu ne ko est ce xam nga ñii lan lañ def sa lan lañ soppi sa gannaaw waaw waaw problème bi daawa ngoo <laughs> ñii xamoo li ñu soppi sa gannaaw leer nga leen fi bàyyi woon dañ ko jënd leneen lépp nag ñu tudd ko ci turu diine waaw nee na bu boobaa ma ne fa suqan suqaa ci yeneen riwaay kon sori leen waaw waaw waaw <laughs> innahum gaa yi ne leen alaa halumma alaa halumma fa yuqaalu nee na ñu naana innahum gis nga gaayee qad baddalu dëgg dëgg dañoo soppi baadaka sa gannaaw fa aqulu bu boobaa nag man yoneen saa sàmba ma malaa kay waxee ne kon nag ah mooy la ma la ma tegoon de leen tegoon sama waxeet dañ koo teggi nekk ci leneen ah kon nag fa kon nag nañu sori fa suqa mooy bu'dan fa bu'dan bu'de nañu sori nañu sori kon gis nga ñi nga xamante ne noonu la xadis bi ñëwee fii ci al imaamu kon lii moo waraloon xadis moo yeneen saa sam dafa demoon ci bàmmeel ya e, daal di ci la waxe woon nii e, e, kon mu ngi noonu léegi nag mu des ñu ñëwaat léegi xadis bi dafa am benn affaire ku mel ni Shafi'iyya yi rahmatullah alayhim rawatina surtout ñoom imam an-Nawawi ñoom imam al-Hafiz ibn Hajar rahmatullah alayhim ñoom dañ naan hadis bii nii yonent bi alayhi salaatu wa salaam kii Seydina Abu Hurayra ci su rawatina ci riwaa imam Muslim bi njëkk a gis dane damaa gis yonent bi alayhi salaatu wa salaam waaw daal di jàpp comme jàpp gii ma jàpp ñoom nag euh, loolu daa tax <laughs> ñoom ñu jàpp bu baax ne non seulement lii nii parce que borom xam-xam yi ko mel ni Maliki yi ñoom al imam Ibn Battal ñoom imam Ibn al-Arabi ñoom kii al imam euh, al-Qadi Abu euh, euh, marocain bi Iyad rahmatullah ma jumhur yu bari sax ci borom xam-xam yi dañ ne non Abu Hurayra radiyallahu anhu lii mu def moom gisinam la mooy jàpp gii mu jàpp raxas loxo yi bay dugg ca doole ja di raxas ci kaw bay dem ci mbagg mi ak raxas tànk yi bay dem ba ci ba ci yeel loolu ra'yom la mooy vision am la bu mu gis bi yoneen saa ay xeetam dañ leen di dekkil leew mal qiyaam ñu leer ci jamono fa nga xam ne leer ngay jóge lañ doon raxas ci njàpp moom moom moo ko gise woon noonu jàpp ne comme ko loolu la kon lu ñuy gën a yokke mu gën a gaaw léegi nag ñoom ñii ñoom euh, al imam euh, euh, yiñ la wax léegi dañ ne mukk lool amul loolu amul waaw parce que muy imam euh, an-Nawawi ñoom imam al-Hafiz Ibn Hajar dañ ne non non non loolu amul parce que lii yonent bi salaam leer kii Seydina Abu Hurayra en tout cas Nu'aym leeral na ne lii nii euh, ci euh, hadis bi la bokk waaw waaw que ne salaam moo ko wax non seulement moo digle ne fa man istata'a minkum ay yutila ghurratahu falyafal képp koo xam ne mën naa yokk ak tellam na ko def mooy bërëb ya muy jàppe léegi nag loolu nag <laughs> loolu eh, eh, eh, loolu nag la ñoom imaam an-Nawawi al imaam al-Hafiz na Hajar bi dàq ne ñoom li ñu wax teguwul fen parce que lii non seulement yoneen Seydina Abu Hurayra moo ko def waaye da ko riwaaya waaw da koo riwaaye da koo jële ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam waaw léegi nag euh, euh, ñoom ñu dëgëral lool lool al imaam al xaafiz ci al fath euh, dëgëral na boobu appuyé ko bu baax mais ma ne lii mooy dëgg laa wax waaw lii mooy dëgg parce que dana ra'aytu rasuulallahi sallallahu alayhi wasallam yatawadda'u mu ne fa afaada rafaahu wa fiihi raddun ala man zaama anna dhalika min ra'yi abi hurayra bal min riwayatihi wa ra'yihi maan noonu la ko imaam al-Haafiz waxe ci al ne ma ne Seydina Abu Hurayra laa wax sa riwaay imaam Muslim bi daa leeral mbir mi te mooy riwaay bi njëkk tudd sànq bi mu ko defee ba pare dane ra'aytu man hakaza naka nii ma jàppe jàpp ba raxas fi ëpp fi njoon toonc ak la nga xam ne denjoor yeeg yooyu yépp mu ne nii laa gis yonent saa salaam jàpp mu ne lii dafa leer na yonent saa loolu képp day delloo képp koo xam ne daa lii xalaatinu Seydina Abu Hurayra la woon waaw képp ku wax loolu lu li am ba des mooy riwaay bi leeral na te jariña na këne lii yonent saa salaam moo jàppe nii waaw kay léegi lu mu riwaay la ba pare di ko def